an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wassalaam fil baabi as-saabi'i ashar ba'da al-mi'atayn وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة fa idaa kaana yawmu sawmi ahadikum falaa yarfus walaa yasxab fa in saabbahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni saa'im walladii nafsu muhammadin biyadihi laxuluufu fami saa'imi atyabu inda allahi min riihil misk وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري رحمه الله وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي wasiya alsiyaamu li alsiyaamu li wa ana ajzi bihi walxasanatu bi'ashri amsaalihaa wa fii riwaayatin limuslimin rahimahullah kullu amali bni aadama yudaa'af alxasanatu ashru amsaalihaa ilaa sab'i mi'ati da'f qaala allahu ta'aalaa illaa as-sawm fa innahu lii wa ana ajzii bihi yada'u shahwatahu wa ta'aamahu min ajlii lissaa'imi farxatan farxatun 'inda fitrihi farxatun 'inda fitrihi wa farxatun 'inda liqaa'i rabbihi wala xuluufu fiihi atyabu 'inda Allaahi min riihil misk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 bunt bi doon wax ngëneelu eh, non farataay yi leeral farataay weeru koor bi nga xam ne walillahi alhamdu wal minna biñ koy ubbi mi ngi woon ci jeexital bi jeex na tàggatoo nañoog weer wi yal na boroom bi ni mu demee mu fekk li mu doon xaar ci ñun matal nañu ko waaw ba mu boole ñu comme lam waxoon seydna ibrahim wa ibrahim alladi waffa waaw yal nañu boroom bi defal loole bépp doo xam ne bu ko defee rek jeex na <laughs> waaw <laughs> allahu akbar waaw kon walillahi alhamdu wal minna tey di baal wàq ñëpp baal di ñaan borom bi daal di ñuy jéggal may ñu gërëmam ak ngërëmoo alayhi salatu wassalaam te mooy ngërëmam waaw baalu ak fay moom tey <laughs> du tal yi quoi <laughs> tey day day korite alhamdulillah noonu la farxa gis nga daa tombe sax <laughs> li sahibi farhatan hadis bi waaw woorkat bi am na ñaari mbégte waaw te ñaari mbégte yooyu nañ gis ne nekkul rek saa buy dog heure dogam kese waaye heure bi nga xam ne ci la koor yépp jeex <laughs> waaw tey comme nii ñu nekk nga xam ne ñu ëpp ci monde bi tey lañu euh, daal di wori muy lundi waaw même bu dee démb ci dimanche bi am nañu wori ka Saoudia ak ñi ñenn yenn pays mais ñi ëpp ci monde musulman bi ñoom tay lundi lañu kori taqabbalallahu minal jamii hmm? muy première shawwal mille quatre cent quarante six li nga xam ne mooy lundi trente et un mars euh, deux mille vingt cinq ci atum grégorien kon walillahi alhamdu wal ginnaaw bi ñu gisee kon ci suñu jotaay bi ñu génn ubbi woon al imaam indi woon laaya yi nga xam ne moom la moom bëstale woon defoon ko introduction alhamdulillah te indi woon li nga xam ne mooy aayab suuratu baqara bu gudd wa qaala allahu taala ya ayyuha alladina aamanu kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaquun bani mu jeexe walillahi alhamdu waxoon minna al imaam nag di dugg ci wàllu xadis yi waxoon nañ la ñaata xadis la fi indi mu ne wa am al ahadith ndaal li nga xam ne mooy xadis yi nag <clears throat> faqad taqaddamat fi l baab alladhi romboon na mooy lalaa bëgg yu bari ci ñoom yuy wax ci buntu bi ci buntu bi nga xam ne moo jiitu waaw moo jiitu lii mooy ban bunt moo jiitu mooy deux cent seize baabu wu wujuubi zakaa lay wax ah est foofu la wala boog dañuy wax beneen bi nga xam ne moo jiitoon lii dañ naan lim gën a doon hmm, mooy beneen bi waaw mooy bi nga xamante ne nii mooy bunt ba nga xam ne ci la doon fadlu qiyaami laylatil qadr wa bayaani arja layaaliha ndax loolu moo am lëkkaloog lii doon wax ci wàllu koor eh, man qaama laylatal qadr imaanan wahtisaaba ak yooyu mu ne eh, ak ashrul awaaxir yi ak yooyu loolu la gën a dëppool ko lii ak istihbaabu qiyaami ramadaan wa hiya tarawih buntu yoo yële ñoo gën a dëppoo que buntu bi nga xam ne moom lañ génn parce que bunt bi ñu génn zakat la doon wax waxul woon ci wàllu woor kon bu ne romboon na xadis romboon nañ fil baab alladhi qabla bunt bi jiitu woon manu la nekk bunt bi doon wax ci wàllu zakat te moom moo doon deux cent seize baabu ta kii wujubi zakat waaye suuf ko ba avant boobu amoon na buntu yoo xam ne doon na wax yoo xam ne ci koor gi la doon am comme tarawih yi ak euh, aba ginnaaw bi nga xam ne ci la wax ci wàllu fitra yi avant boobu waxoon na ci wàllu euh, yi jëmoon ci tarawih yi comme laylatul qadri yeeg yooyu loolu moo gën a dëppook fii euh, wallahu taala alam hmm? kon loolu lu ama solo léegi nag ñu ñëw kon ci xadiis yi ñu ëmbee ko xadiis bi muy xadiisu mille deux cent quinze hmm? mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu hadis yii nag bokk na hadis tamit yi nga xam ne ñoo gudd waaw mooy e, lépp moom duñ ko mën a def sharab yëpp manu nekk léegi waaw loolu moom <laughs> faut prévenir léegi waaw mooy e, bu ñu paree jàngat yi lañ bëgg a wax te loolu ci sharab yi la bokk mais dinañ fexe tey ñu def tax taxrij bi insha allah gis baat yi ci lu gàtt taxrij yi insha allah mooy fan ngay fekk ci téere yi ak nan lañ ko indee comme ni mu indee riwayat parce que riwayat yi bi indi dañoo bari mu ne kon mille deux cent quinze waan abi hurayra mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne neena na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na qaala allahu azza wa ne boroom bi nga xam ne de màgg na te tedd na nee na kullu amali ibni bépp jëfu doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam lahu moom la ñeel illa siyam ba mu des koor waaw bépp jëf euh, waaw lekk de xam naa ne moom biiramay fees <laughs> te jëf la <laughs> naa nit de xam naa ne ah <laughs> moom moom man naa dégg euh, dégg naa mbir mi leer na ci man da biiramay fees euh, non mooy jëfu jaamu yàlla la lay wax waxu la jaa jëf yi nga xamante ne ay aadaat la nga xam ne ñëpp koy def waaw ñëpp koy def waaw ku jund di ko def li lekk di naan ah yooyu euh, ak tamit di dox ci loo xamante ne nii sa njariñu bopp la kese nga xam ne ni ko yéeféer biy defee ngir utilum dund la ko di ko julli biy defee la ko keneen ku dul jullit di def waxuñu la lool lii amal gi muy wax mooy jëf ji nga xam ne jëfu jege yàlla la jëfu jaamu yàlla la borom bi ne bépp jëfu doomu aadama moom la ñeel te pourtant doomu aadama bi jullit bi normalement li muy def mooy da ko yéene boroomam te boroomam a tax ke dugg ci l'islam di julli ku muy julli yàlla waaw loolu mooy li normal sauf que gis tëlmaan bi moom de toute façon dina julli pour keneen waaye lool en général la ñuy wax mooy ñuy julli li ëpp euh, mooy dañuy julli ngir yàlla waaye dañuy taxaw euh, di dem ak Makka di aji ngir yàlla di def ay umra ngir yàlla waaye borom bi yooyu yëpp ngir wane pour euh, pourtant borom bi ngañ koy yéene lañ koy kii mais borom bi askane la ko jaam bi mu ne ba mu def li nga xam ne mooy koor ndax wane lan dayoom waaw même bu dee ginnaaw bi ñu xamee ne jëf yooyu yépp c'est pour yàlla waaw même yi nga yéenewul sax c'est pour yàlla mais nag yàlla boo nanguwul bépp jëf boo xam ne jaamu yàlla la boo ko yéenewul doo ko nangu waaye de toute façon yow du moo la moom wallahu xalaqakum wa ma ta'malun borom bi leen bind ak moo mais waxu la loolu mooy jëf ji nga xamante ne sinon kon yéene amul sens waaw que ne waaye yow jëfal rek yow yàlla moom moom kii na ba pare déedéet daa soxla ci yow yéene moo tax wa maa umiru illaa liya'budullaha muxlisiina lahu diin hunafa waaw jaam yi di diggaluñ leen lu ñu jaamu yàlla wéetal ko eh, eh, jaamu gi hunafa wëllif lépp te jëm ci moom jeng ci moom kon loolu bu eh, nekk qaala kullu amal ibn adam bépp jëfu doomu aadama alayhi salaatu wassalaam lahu moom la ñeel illa siyaam waaw dinañ ñëw ci biir saraa bi ci biir euh, boroom xam-xam yi euh, lu tax wax ju mel nii ak yooyu ba am lenn ci ñoom jàpp ne kon lii day wane ne kat jëf yépp jëfu jaamu yàlla yépp yi ñu fi waxoon julli euh, woor zakat hmm, dem makka haj yëg yeneen ak yeneen yépp surtout ponk l'islam yi bi ci gën mooy woor waaw loolu am ñu koy wax na xadiis bii nii ci lañu tegtaloo ne parce que neen yëpp borom bi nee na askanelu ko doomu aadama bi te li ñu askanele yàlla moo gën a tedd kanam li nga xamante yàlla mooy paay liñ ko as moom moo ko askanelel boppam lii xadiisul qudsi la <laughs> qaala allahu azza wa jalla waaw mooy xadiis boo xam ne boroom bi moo ko wax waaw sauf que bokkul al alquran parce que alquran dañoo sàkku ñu jaamu yàlla ci kaddu yi ni mu ñëwee moo tax amoo droit yow jël alquran te da ngay gis hadiisul kursi alquran di ko waxe lu la neex bokk ba bala ñu jàll. voilà te mutawaatir la saxe mooy ñu mbooloo mu bari ñoo ko jëlee ci mbooloo mu bari ñu jëlee ko ci mbooloo mu bari ñu jëlee ko ci yonent bi saa alayhi wasallam alors que hadiisul kursi yi yooyu du yooyu ah voilà waaw kon loolu euh, alquran ci côté boobu moo gën a féete kaw ci côté boobu waaye lépp kalaamu rabbil alamin la. kon mu ne euh, euh, ba mu des illa siyaam ba mu des koor fa innahu lii kantaa koor moom man la man borom bi waaw mooy bu dul ñoo ko askaneel borom bi moo ko askaneel bopp voilà wa ana ta man nag comme que man la ñeel wa ana ajzi bi man maa koy fay man képp ku woor man nga wooral man maa ko man maa ko askaneel sama bopp man borom bi ta maa lay fay ka def loolee waaw koor moom maa koy fayal sama bopp kon fii dalay wax ne julli ak yeneen yi borom bi wane nañ seen gëneel lii la seen fay lii la seen nangam lii mais woor déedéet waaw déedéet boobu man maa koy fay du ma ko xamal benn mbindeef man maa koy fay waaw moo tax woorkat bi loolu muy def bépp problème bu mu nar am ëllëg ci fay ay boru nit ñoo xam ne dale waqat shatama hada comme la hadis ba wax waa ji day ñëw yow mal xiyaam indeegi julleem ay wooram ak yooyu waaye nag suuf ka tooñkat la woona ah. tooñ ne kii satama hada wa axada mala hada wa safaka dama hada ak nangam ah loolu borom bi bu dee ko mu bëgg a la li muy def mooy koor ga lay def lépp waaw bu ñu jëlee yëfam yi koor ga lay remplir ba mu fees dell loo xamante ne day ëpp créancier waa ji ñi mu war a fay bor yi <laughs> voilà te bor kenn du fayee ci li nga xamante ne mooy maal ak banuun ah yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ata allaha bi qalbin salim waaw ba nga xamante ne nii du jariñ alal waaye ay doom yoo am du la jariñaa lu dul ki dikkal yàlla ak boo xam ne day set wecc ci lépp luy takk-takk bokkaale yaakaar keneen ak leneen yaakaar yàlla waaw wéetali yàlla sukkandiku ci yàlla di dellu ci yàlla waaw di wéeru ci yàlla xol bi nga xam ne moo mel noonu kooku daal mooy ki nga xam ne mooy mucc waaw waaw kooku moom looloom dina ko jariñ mooy ngëm yàlla kese jariñ yawmal qiyaama waaw lépp bagage indi te du ngëm yàlla day nekk wizr kii lay nekk ci yow waaw ximla waaw wa ak ak ñaaw ñoom bésub taxawaay ba nekk bi yen loo indi lu ngëm yàlla ak la nga xamante ne moo lëkkaloo ngëm yàlla muy jëf ju baax joo xam ne ngëm yàlla ji moo ko lal yow na la leer na yow moom yàq ko ko moom waaw li nga xam li nga xamante ne mooy problème wallah kon mu ne illa siyam bam des koor fa innahu lii man la ñeel wa ana ajzi bi maa koy faye mu ne wa siyaamu ta koor junna protection la waaw mooy tursu la mooy li nga xamante ne day tax nit ki bu ko yoree keneen ki du ko mën a agsi ci moom ci ay ñaawteef waaw bu la naree def yoo yoo xam ne baaxul ci sa yaram loolu day tax mu daal di koy protéger waaye jun na day dox sa digganteeg li nga xam ne mooy sawara waaw koor bokk na protection la contre sawara waaye koor protection la contre li nga xamante ne nii mooy sahawaat yi nga xamante ne comme que yeneen saa salaam nee na xuffatil jannatu ah, àjjana dañ koo muure ak li nga xamante ne mooy makaari yi yu naqar yi kanta safara dañ koo muure ñage ko li nga xam ne mooy yu neex yi léegi saxawaat yooyu nga xam ne moom lañ muure safara moo tax gaay di ci ñëw waaw c'est attirant c'est alléchant waaw et c'est trébuchant voilà da c'est alléchant day tax affaire day xëcc gaay yi waaw mel ni suukar boo xamante ne nii mango boo xam ne dañ koo bu sax suukar nga teg ko ni weñ yi ñëwee bakkaar yi safara noonu la mel bakkaar yi ndeke saal ba saal ba la ca biir noyau ba mooy sawara li ci kaw nag day sax suukar waaw <laughs> saa saa jàngale bon mooy jàngalekat bu mag bi mu ne nag affaire yi loolu la mbir yépp nag loolu la gis nga ci nga xamante ne nii xuffatil jannatu bil makaarih wa xuffatil naaru bi shahawaat gisoon ko fi waaw yonent gis nga euh, li nga xamante ne mooy sawara dañ koo ñage ajjana dañ ko dañ koo ñage yu naqar yi moo tax booy tàmbali ah sa bakkan ci yooyu ah waaw non yeewu fajar kii sawaay tamit naan naan oh, di julli sawaay da ngay waaru quoi ah xanaa doon ñu xaar ba ci kanam rek <laughs> ñu ne la déedéet faut pas xaar ba ci kanam yow defal li nga xamante ne moom la sa boroom daal di tudd ah kay mu ngi noonu loolu moo am solo <laughs> waaw kon euh, euh, euh, loolu mooy yi naqari nga ñëw walla bëgg a def yenn yoo xamante ne nii walla ñépp a ngi am xaalis waaw ci loo xamante ne lu yomb la def mais nag borom bi da koo xaraamal léegi nooy def nga daal di sa bakkan bi nar a màmm jëm ci nga daal di koy arrêté waaw ba saxawaat yooyu di ci dem woor nag noonu la mooy day dox diggante nit ki saxawaat yi nga xam ne ñoo koy jëme ci safara waaw ndax ñoom ay échelle lañ yoo xamante ne jokkaluwaay lañ ngir dugg sawara mooy bànneex yi bànneexu bakkan waaw lool moo tax borom xam-xam yi naan bakkan da jara moytu waaw wa inna nafsa boroom bi na wa inna nafsa la amaratum bi suu mais boobu mooy bakkan boobu mais boo demee ba noot ko ba teg ko ci euh, li neex boroom bi day nekk a nafsul mutma'inna a radiya al-mardiya hmm? li nga xam ne day dale boromam waaw dalewul leneen waaw waaw waaw lawaama bi nga xam ne moom dalay yedd waaw naan la ah, xam nga li nga war a def moom li nga def def waroo ko woon a def wala waroon ngaa def fii te defoo ko voilà waaye ki nga xam ne am maaratum bi suu garaaw la kon mu ne kon shahawaat yaa ngoog mu ne kon maa nekk wa sawmu junna kon wa siyaamu junna kon li nga xam ne mooy koor protection la bouclier la barrière la contre sawara contre say bànneex yi lay yóbbu ci sawara ak li nga xamante ne nii eh, eh, mooy lu baaxul waaye tamit da lay surtout ci wàllu sëy ci wàllu def ay bàkkaar ak yooyu ndax biir bu fees koo xamante ne biiram daa fees laan ak lekk ak naan kooku ba pare amul yëgadi ci yooyu day gina man def lu bon waaye boo xiifee ba manoo taloo yenn yi moom yu bari doo ko tal hmm? kon wa siyaamu jinna fa ida kaana yawmu sawmi ko bu nekkee nag bésub woo kooru kenn ci yéen falaa yarfus bu mu wax wax joo xam ne day jëm ci wàllu sëy wax joo xam ne mën na tax la nga xam ne da koo bàyyi woon comme niñ koy gisee yada'u day teg shahwatahu sharabahu yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu day bàyyi mooy riwaay bi ci li ci tegu eh? day bàyyi lekkam naanam ak plaisir am léegi yow booy wax lu lay jëme ci loolee même bu dee borom soxna nga looloo tax ñuy wax ni waaw kantaa bu dee lu xaraam la moom nga naan sama copine bi laa doon waxtaanal quoi waaw di waxtaan ak moom ba ay mën yu di génn ci yow yow moom <laughs> wala ndaw si di waxtaan rek sa copain bi ba say mën yu di génn yow loolu say koor yàqu na voilà de toute façon yaa ko tey yow <laughs> yaa ko tayam <laughs> voilà yaa gaaral sa bopp ci loolu kon nag euh, euh, euh, mu ne fa ida kaana bu nekkee saw mu sawmi ahadikum wooru kenn ci yéen fala yarfus voilà bu mu def rafas kon la waxoon te ajja rek hmm, wa man hajjal bayta moom fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil hajj waaw képp koo xam dafa ñëw aj ci sama néeg bii daal baytal atiq waaw yaa man najjal baytal atiqa min abraha waaw mooy néeg bii nga xamante ne muy néegu borom bi tabaraka wa taala kooku ah fala yasxab bi mu dana woon ku agsi fala rafasa aj nag amul wax yooyu ah, di wax wax yoo xam ne moo lay moo lay yëngal yow ndaw si wala yow waaji ci loo xam ne sa euh, wàllu sa ak sa li ci wàllu euh, euh, sëy day yëngatu loolu bu ko def waaw dañuy wax yarfus di wax yarfiis ah kon mu ngi noonee ah ah eh? ay wax rafasa rafisa rafusa man naa nekk ah mooy wax joo xam ne daal du kàccoore la waaw <laughs> nan lañ ko mën a tudde <laughs> wala yasxab wala am na riwaaya boo xam ne siin la bii saad la wala yasxab am na wala yasxab waaw kon mu ngi noonee hmm? moo yuuxu imaamu Nawawi ne moo yuuxu waaw <laughs> mooy am na riwaay wala yajhal wala yarfu ah kon am na it wala yasxar waaw comme imaamu Tabari daal dina koy solo noonee ah mu ne imaamu Nawawi ne maanaawam wir na waaw ndax suxriya pare wala yasxar mooy bu mu saboote woor ba pare di saboote ndax saboote mu ne day nekk ci wax day nekk ci jëf te loolu lépp minal jahli wala yajhul bële mooy ci ak riir la jóge waaw Eh, loolu lu am solo kon wala yasxab hmm? mooy bu mu xuloo di yuuxoo ah? yooyu fuñ la fekk yow rek la ñuy dégg ba pare di créer ay problème kese te da woor mu ne déedéet waaw wa iza kaana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yasxab bu mu nekk di xuloo fuñ ko fekk mu ngi tentamaar yor làmmiñam rek tàllal ko boyal ko waaw ci deru nit ñéeg ak tamit di di di di xuloo lu nekk même bu dee am moo am dëgg hmm, fàtt fàtt bu fàttee ja borom ba yeneen saa salaam ne woon ana man maar garantil àjjana ci képp koo xamante ni nii dafa bàyyi xuloo même bu dee daa am daa am dëgg kon loolu rawatina ki nga xam ne daa woor kon falaa xam bu mu nekk di yuuxoo ko protester ka tout le temps di di di xuloo fa in sabbahu bu ñëwee sax ba kenn même moom bu amee dëgg mais même léegi nag même léegi beneen côté bu dee daa moom am moom moo am dëgg waaw waxuma mooy yow bu ko def provoquer nit di tooñ nit waaye wa in waaw sabahu ahad bu dee sax kenn day ŋàññanteeg moom wala mooy doolu teg wul ŋàññante parce que yoneen saa sax loola la tere mooy kenn ñëw di la ŋàññ waaw <laughs> moo tax yeneen yore waaye ini fa in imru'un shatama aw qatala waaw eh? kon mu ngi noonee loolu kon waxu la nag mufaala nga xam nga shatama mufaala la kon kaata la mooy looy defante waaye waxu la loolu ah. non waaw <laughs> ah. kon lool la mooy lim la bëgg wax mooy bu la kenn ñëwee euh, moo tax am na ci boo xam ne imaamu Nasaa'i bu Sayyidatu Aisha dana wa in imru'un jahila alayhi fala yashtumhu wala yasubbu voilà bu kenn ñëwee def la lu noonu waaw yow bu ko ŋàññ te bu ko xas déedéet waaw kon mu ne kon wa in euh, bu dee daa am koo xamante ne fa in sabaw ahad bu kenn ñëwee ŋàññ wax ko lu du noonu aw xaatal wala mu ñëw ba pousser moom nar a xare moom wala nar a xeex ak moom di ko pousser ci lu jëm loolee hmm, ba pare di ko ki ngir mu fayu fal yaqul na wax inni saa'im man dama woor mu ne walladi nafsu bi mu muhammadin bi yadihi maa ngi wàcc ki nga xamante ne loxol seydina muhammad sallallahu alayhi wa mu ngi ci loxoom mu ngi ci loxoom muy borom bi la xuluufi fami saa'im waat naa ne xetu gémmiñu ki nga xam ne mooy ku woor hmm, am na ci riwaayu imaam muslim bi xilfa ah ñëwee na noonu tamit ah moom imaam muslim soloo na ko xilfa waaw la xilfatu waaw kay <laughs> xaluf mooy loo xamante xuluf xuluf la xulufu ah, loolu eh, eh, day nekk li nga xamante ne mooy soppeeku li nga xam ne gémmiñu ki nga xam ne mooy aji woor ji. kooku noonu euh, euh, day nekk euh, loolu atyabu moo gën a teey inda allah fa yàlla min riihil misk moo dàqal yàlla xetu parfum bi nga xam ne ci kaw suuf moo bi gën a màgg bi gën a tedd gën a neex gémmañu ki nga xam ne dafa woor xet ga muy dégager ga cay génn moo gënal yàlla li gën a neex fi ñun nit ñi ci wàllu yi ñuy xëeñ neex di parfum yi allahu akbar ah mu ne li saa'imi aji woor gi am na farxataani ñaari mbégte allahu ah, ñëw na euh, la xulufu la xulufu ah, xilfa moom ñëw na ci saxiixu imaamu Muslim ah, xilfa kon loolu lu ama am solo la léegi kon euh, ginnaaw loolu hmm, mu atyabu inda allah uli saimi ñeel na aji koor gi farxataani ñaari mbégte yoo xam ne ñoom la ko borom bi daal di bégleel muy farxataani yafraxuhuma boo xam ne dina leen bége ñoom ñaar ida aftara farix bu dogee wooree ba dog jot ah mu bég loolu kenn du ko jagal ba yenn <laughs> kenn du ko expliquer nu muy demee waaye naka noonu it bu korite gi jotee mooy koor gi yépp mu jeexal ko loolu it moo tax Aydul Fitri waaw feetuk bi nga xam ne ci la yàlla bi xéewale nag léegi lam la doon tere ci bëccëg gi loolu mën nga koo defaat man ngaa lekk man ngaa naan man ngaa sëy man ngaa def leneen bu dee am nga soxna bien sûr waaw dañu préciser léegi gars yi dañu kàccoor quoi te ñu ne ah oustaz daal moo ne mën naa sëy waaw man bon j'ai ma copine ma concubine voilà c'est oustaz qui a donné la balle doo bàyyi wax lu amul waaye wax bi di leer man ngaa sëy bu dee am nga soxna wala yow jaw ndaw si man ngaa sëy bu dee am nga borom kër waaw bu dee ñaar yi yëpp amoo ci di jonjoo dafa xaram voilà que nag fornication que da ngaa masa sëy wala sëyoon wala ci sëy nga nekk ak adultère c'est la même chose lépp a bon adultère nag daa gën a tee pataa gën a ñàngay conséquence tamit gën a ñaaw waaw waaye tekkiwul ne man bu dee ab célibataire laa ma sa doon di ko ci nekkal dara new ci baña daraa ngi ci kay xaraam nga naan lan <laughs> kon loolu am am solo la kon day bég ñaari mbégte buy dog waaye ah, ida aftara farih wa ida laqiya rabbah beneen bi mooy bu dajeek boroomam fariha bi mi mu daal di bég ndax la nga xam ne mooy hmm, eh, kooram googale eh, koreem yi nga xam ne moom la moom wooram ngam doon woor mu ne wa fi riwaya mu ne lii wa hada lii nag mu ne muttafaqun alayhi al imam al bukhari ak al imam muslim ñoo ko bokk solo rahmatullah alayhi mu ne wa fii riwayatin la am na ci benn noo xam ne noonu lañ solo wa hadith bi ñeel imam al bukhari foofu nii la hadith bi ñëw yatruku ta'amahu ñu ngi ko doon wax léegi ne nit ki borom bi mooy wax ne nit ki day bàyyi ta'amahu ñamam son manger wa sharabahu ak li nga xamante ne mooy Euh, li nga xam ne c'est boisson li muy naan il a de boire de manger et de boire il délaisse le boire le manger et le boire loolu lépp da koy bàyyi wa shahwatahu ak li nga xam ne mooy ses désirs ses plaisirs charnels yi nga xam ne mooy euh, euh, bànneex yi nga xamante ne moom lay amee ci wàllu sëy ca wax jaag ba am lu mu yëg wala yu mel noonu ak tamit raay beeg gi jëm ci yooyu da koy bàyyi rawatina nag léegi boobu dina ñëw ci waa léegi attention parce que mais loolu ku woor def ko nag loolu ci masala yi la bokk moo tax ma ne leen ma kii dafa yàgg ma kii masala yi dafa bari waaw mais ku woor def loolu walla boog nga woor di waxtaan ak sa soxna wala yu mel noonu wala de xalaat ba euh, mag yu génn mooy ndox mu tuuti moom di génn mu nit ki buy xalaat ci wàllu sëy ndaw si tamit da koy dal waaw mu am yoo xamante da koy yëg waa léegi loolu bu amee est-ce que loolu parce que loolu kat shahwa ko indi te comme que daa lëkkali fii euh, dalilul ixtiraat bi daa boole nit ki day bàyyi taamahu ñamam wa sharabahu ak lekkam wa shahwatahu ak bànneexam dalee na boole conjonction de coordination boole leen te ñépp xam nañ ne ku tay lekk sa koor yàqu na ku tay naan sa koor yàqu na waaye ku toogoon di waxtaan ak soxnaam ci yu mel noonu ba am lu mu yëg même léegi mooy ndax boobu dafa am ay ay conditions soit mu def ko mais yëgul dara waaye nag am na ci plaisir wala muy def ko am na lu génn ci moom mais du masiw la waaye deneen bi mu def ko bu gën a pataa bi nag gën a ngande bi mën yu génn waa ñetti xaal yi lan mooy attee waaye kooram day yàqu la